fi al-baab at-taasi' wal-'ishriin baabu qadaa'i hawaa'iji al-muslimiin kon ci sunu jotaay bi ñu génn walillaahi alhamdu wal minna jeexaloon nañu buntu 28 bi wala garab gi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallaahu anhum wa ja'alanaa Allaahu minhum amiin muy chapitre vingt-huit wala garab numéro vingt-huit ñaar fukk ak juróom ñett doon wax ci sutura awraay jullit ñi ak tere guñ tere ñu koy siiwal ci loo xam ne lor waralu ko tax tax loo xam ne man da ñàkk nécessité xadis biñ ci mujj woon a gis moo doon xadis numéro deux cent mooy xadis Seydina Abu Hurayra nga xam ne radiyallahu anhu comme niñ ko waxe woon boobu ñeenti xadiis yëpp ci moom la ko al imaam jële radiyallahu anil jamii liñ mujj woon gis muy deux cent quarante deux ñaar téeméer ñeent ñett ñett deux cent quarante trois lim ne utiya annabiyu sallallahu alayhi wa sallam bi rajulin qad sharib mu neen di loon nañu yonent bi alayhi salaatu wassalaam benn waay boo xam ne dafa naanoon sàngara kon loolu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna léegi nag bunt bu bees bii muy ci garab gi vingt muy fanweer bu manqué benn ñaar téeméer ak juróom-ñeent maanaam ñaar téeméer ñaar fukk <laughs> ñaar fukk ak juróom-ñeent di chapitre numéro vingt-neuf di l'arbre numéro vingt-neuf ci garabu nit ñi sell ñi radiyallahu anhum mu ne baabu lii buntu qadaa'i xawaa'ijil muslimiin buntu bi leeral garab gi nga xam ne mooy leeral ci tool bi njariñ yu rëy ak digle gi nga xam ne moom lañ borom bi digal jaam bi mu yittewoo mbiroo jaam ni boppam waaw baabu buntu qadaa'i di faj xawaa'iji aajooy al muslimiina way wommatu yi way jullit ñi mooy di nekk bunt bii mooy leeral réyub mbir gi nekk ci di faj aajooy sa mbokk jullit bu tuddee jullit ñi nag daa fekk ñoom ñoo ñoom la ñuy waxal en général waaye du seeni soxla kese waaye aajooy bépp mbindeef même bu dee gëmul yàlla maadaama aajoom joo jële ajuwul ci lu xaram wala loo xamante ne nii muy lu sharia di tere di faj seen aajo yi mooy mbindeef yépp waaw waaye jullit ñi ñoo ci gën a tedd te sharia lu bari ñoom lay waxal moo tax mu tudd ko fii al imaamu rahimahullahu taala comme ni nga xam ne noonu la baaxee def te mooy toolu nit ñu sell ñi képp ku sell koo gis ku baax koo gis mbiram ci ñaar yi la taxaw al quraan sunna waaw bu ci benn fànqee rek mooy kooku moom dese naa mat waaw tantaan ak bu dee ne ñaar yooyu moom benn du mbiram kooku da ngeen koy jiiñ la ngeen koy wax waaye doonu ko waaw en tout xaw ma fu mu sell mais du du du te gi ñuy wax ci wàllu l'islam moom moom bokkul foofu waaw man na nekk nag un boo xamante ne nii moom kii la quoi bienfaiteur la kuy def lu baax. di dimbali jaam yi loolu lu baax la waaye bu dee teguwul ci alquran ak sunna mu teg ko rek ci wàllu humanisme ak ay idées yoo xam ne moom la gis ay auteur di ko bind ay philosophe ak yooyu naan c'est bon c'est bien vraiment c'est joli mu nekk ci yooyu kooku moom loolu moom taxul bokkul ak bii l'islam di wax bii l'islam di wax li koy suuxat mooy alquran mooy sunna mu tàmbalee nag benn wàll wi ci garab gi muy alqur'aan mu ne qaala allahu taala waf'alul xayra la'allakum tuflihun muy wax kon ne boroom bi nga xam ne moo kawe te yéegudde nee na waf'alul xayra ay yéen jaam yi dee leen jëf yiiw dee leen jëf yiiw dong la'allakum boo ngeen ko defee rek tuflihuna di ngeen texe suuratul xajj aaya juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar laaya ba eh, imaam nag al imaam rahimahullah an-Nawawi comme ni mu doon baaxa def da ciy jël lenn waaye laaya bi gën na gudd noonu mooy ca jeexitalu laaya bii laaya ba ca tegu moo jeexal suuratu suuratul hajj suñu boroom ne ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim yaa ayyuhal laziina aamanuu irka'uu wasjuduu wa'buduu rabbakum waf'alul xayra la'allakum tuflihuun. voilà noonu la mu ne yaa ayyuhal laziina aamanuu irka'uu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal. irka'uu dee leen nangooru ko dee leen toroxlu ngir seen borom wasjudu dee leen sujood. waaw mooy lii lépp dafa jël lu màgg ci julli bu nekk mu tudde ko ko ruku' waaye sujud wasjudu waaw surtout sujud bi mooy dee leen toroxlu ndax as as as-salaatu mooy al-xudu' mooy ak toroxlu wàcc sa bopp xam ne doo dara ci sa kanamu borom kon wasjudu te dee leen sujud julli yi leen yàlla gàll farataal ko ci yéen bu leen ci kan man bu leen ci seen borom jàppe dara waaw na ngeen fexe ba ni mu leen ko digale ngeen xool seen kem kattan ngeen defe ko kon noonu la kon bu du rabbakum te dee leen dolli di wéetal seen borom ndax julli ju àndul ak wéetal borom bi amul njariñ ruku' yu àndul ak wéetal yàlla amul njariñ kon nag wa'budu rabbakum yokk leen di wéetal seen boroom te di ruku' tey sujjóot ngir moom te bañ koo def ngir sàmba walla Demba wala Nogoy wala Astu déedéet wala Elisabeth wala Yihang déedéet def leen ko ngir borom bi mu ne wafaalul xayra te dee leen jëf yiiw fu ñu leen fekk dee leen jëf jëfu yiiw la'allakum bu ko defee tuflihuna ngeen texe àddina ak alaaxira jëf yiiw googu aaya bii lëkkaaleem ak suñu bunt bi ñu ne mooy qadaa'i hawaa'ijil muslimiin di faj aajo yi way jullit ñi loolu jëf ju rafet la waaw aaya bi ëmbaale ko ci wax yi nga xam ne moom la wax ne wafaalul xayra jëfaleen li ngeen xam ne dee leen doxe li ngeen xam ne di jëf tong yiw bokk ci yiw yu mag yooyu di faj xawaa'ijul muslimiin li nga xam ne mooy aajo jullit ñi kon laaye boobu loolu la wax moo beneen moom al imaamu Nawawi mu ne wa qaala taala mu ne boroom bi nga xamante ne nii moo kawe ba léegi te yéegul mu ne nee na waaw wa ma tafaalu min xayrin fa inna allaha bihi alim waaw mu ne boroom mi nga xam ne moo kawe te yéegul nee na wa ma tafaalu te lépp yëg leen ni lépp loo xam ne def ngeen ko min xayrin ci yiiw lépp lu ngeen def ci yiiw rek na ngeen yëg ne fa inna allaha boroom bi nga xamante ne dana moo war a tax ngeen di def bihi ca jëf joojee ngeen jëf yiiw joojale alimun ku ko xamu la dara nëbbuwu muy aaya baqara bi muy verset deux cent quinze mu ne ndax da cee jël comme ni mu defoon suñu boroomam ko tàmbalee ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim yas'aluunaka maadaa yunfiquuna qul maa anfaqtum min xayrin falil waalidayni wal aqrabiina wal yataamaa والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم laay bépp loolu la ñaar téeméer ak fukk ak juróom mu ne ko yow yonent bi yi salaatu salaam de ñu ngi lay laaj wala dinañu la laaji maada yunfiquun waa ana ci lan la ñuy dépenser qul wax leen ñoom jaan yi maa anfaqtum min xayr lépp lu ngeen dépenser ci yiiw mu tudd yiw te yiiw nag yàllaa naan lii yiiw na yonentaamay jottali ne lii yiiw na waaw manoo fekk koo xamante ne nii daa nekk ci loo xam ne mooy yàlla la soxla ay financement nga ñëw finance ko nan loo xam ne neewoo ko sax dama lay lebal nga fay ma mais maa la may yii def ko ci projet bi tamuy projet boo xam dafa xaram loolu tuddul yiw waaw mooy lii la yiw moom mooy lu boroom di décréter ne lii mooy yiw waaw kon nag mu ne lu ëpp lu ngeen dépensé ci yiw rek falil walidayni mooy na ngeen tàmbalee seen ñaari waajur yi waaw wal bii ak seen waay jege ñaale yi wal yataama ak ñi nga xam ne ñooy way jirim yi orphelin yi wal masaakiini ak way ñàkk ñi tey laaj wabni sabiili ak doomu yoon ki nga xam ne dafa tukki même bu dee fa mu jóge ba mu nekkoon de réewam am na fa dara waaye fii mu ñëw tumuranke na fi ngeen ngeen dépensé ci moom te yàlla tax mu ne nag wama tafaalu lépp yëg leen ne lépp lu ngeen jëf nag min xayrin ci yiw fa inna allaha bihi alim borom bi de ku ko xam la te ku ko takk la moom tabaraka wa taala waaw kon lii mooy li nga xamante ne nii euh, moom la borom bi tabaarak moom la al imaam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala daal di indi léegi nag ginnaaw gi nag mu dugg nag ci xadiis yi muy tàmbalee xadiisu deux cent quarante-quatre mu ne wa an ibni umara radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala almuslimu axul muslim laa yadlimuhu wa laa yuslimuhu man kaana fi xaajati axiihi kaana allahu fi xaajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farraja allahu anhu biha kurbatan min kurabi yawmi alqiyaamah wa man satara musliman satarahu allahu yawma alqiyaamah muttafaqun alayhi kon alimaamu alxaafiz annawawi rahimahullahu taala mu tàmbalee nag fii bala ñu tàmb bala ñu continuer ñaari xadiis kese lay indi ci bunt bi bii nii ñu jàng ak beneen bi ci tegu waaw après mu tëj bunt bi dugg ci beneen buntu fanweer bi kon xadiis bii di xadiis ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñeent mu ne waa nit ñu umara mu nga koy fay après après am na lu ma la bëgg laaj insha allah yàq nga sama concentration nag ah! ah déedéet garaawul man moom piège wu mal def ma la dara jàmm la rek waaw insha allahu taala <laughs> mu ne waa ibn Umar waaw ñuy jële ci doomi Umar ji muy Seydina wa Mawlana Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma anna rasulallahi ken ndawal li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na al way wommatu wi jullit bi axul muslim mooy mbokk jullitam ni moom laa yazlimuhu ba moo tax waru ko du ko tooñ wala yuslimuhu te du ko livrer waaw du ko livrer de waaw du ko jël ay noonam mu daal leen jébbal ay noonam man kaana fii xaajati axiihi képp nag koo xam ne nekk nga ci sa aajooy mbokk kaana Allahu fii xaajati yàlla dina nekk ci sa aaj waaw wa man farraja an kurba képp koo xam ne fenqal nga teggil nga daqal nga mu wëy wëlli sori an muslimin ci way jullit kurba ab ab ab ab njàqare bu rëy waay waay boo ko defee farajallahu anhu biha kurba borom bi ci loolee nga def lu rafet loolu le moom it dina la ci fenqal ak njàqare gu ci njàqare min kurabi yawmil qiyaama ci njàqare yu mag yi nga xamante ne mooy xew bisub taxawaay ba wa man satara musliman te képp ku suturaal ab jullit satarahu llahu yawmal qiyaama borom bi dina la suturaal yawmal qiyaama mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imaamul Buxaari ak al imaamu Muslim rahmatullah alayhima ñoo ko bokk solo voilà xadis bi lii la léegi fay laaj bi ma la doon wax mooy xadis bi est mas nañ koo gis wala déet fàttalakul rek mooy est masoon nañ ko gis ah suturaal jullit gis nañ ko ci bunt bi ñu jeex ma non xam nga waxuma la loolu <laughs> est-ce bi laa la wax dëgg la baabu sitri wala satri awratil muslimin waaye xadis bi gisuñu ko fa mais ndax gisoon nañ ko avant kay loon mooy saab laaj danga koo fàtte gisoon nañu ko gisoon nañ ko ci baabu ta'zimi hurumati almuslimin wa bayani huquqihim waaw gisoon nañ ko foofu mooy vague bi mujjee dugal te moom kese la woon chapitre vingt-sept garab numéro vingt-sept ñaar fukk ak juróom ñaar xadis deux cent trente moom la woon mooy xadis Seydina Ibn Umar radiyallahu taala anhu waxoon nañ la dina ñëwaat ci xadis deux cent quarante-quatre moom lañu nekk nii kon nag nañu waxoon ne bul yaakaar ne des na ci jaaraat tarfatal ayni kon nag foofu lañ ci yem doy loo la ñu ci waxoon boo ci bëggaateelu leer yaa vay wa ixwanika ah ah min al mashayikh yi ngeen delluwaat foofale dañ ko gisa woon insha allahu taala kon nag ñu jàll xadis bu mujj bi ndax bunt bi ñaari xadis la muy xadis numéro deux cent quarante cinq ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu ani nnabiyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya naffasa allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyaamah wa man yassara ala mu'sirin yassara allahu alayhi fi dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu allahu fi dunya wal akhirah wallahu fi awni al abdi ma kana al abdu fi awni akhihi waman salaka tariqan yaltamisu fiihi ilman sahhala allahu lahu bihi tariqan ilal janna wama jtamaca qawmun fi baytin min buyuti llahi tacaala yatluuna kitaaba allahi wa yatadaarasuunahu baynahum illaa nazalat calayhim assakiinatu wa ghashiyatuhum arrahma wa haffatuhum almalaa'ikatu wa zakarahum allahu fi man indahu wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu rawaahu muslim rahimahu allahu ta'aala kon xadis bi mooy ñaareel bi te moo tëj bunt bi mu ne waan abi hurayrata mu ne mu ngi jële ci sayyidina abu hurayra di xadis bi boo déggoo rek bari na luñ xadis bi ñu rombul am na lu ñu bokk waaw yu bari mu ne mu ngi jële kon ci bàyyi muus mu ndaw mi di sayyidina abu hurayra ad-dawsi rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu an nabi muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne nee na man nafasa képp koo xam ne mooy azala mooy toxalal na an mu'minin wëllif dàqal wëllif an mu'minin way ngëm yàlla mooy jullit bi mooy muslim benn la ndax dañoo bu wéetee moom kese day jëlaale beneen way ngëm yàlla bi kurbatan ak njàqare hein tourment yi mën a nekk ci kaw suuf nga dàqal ko ci benn min kurabi dunya ci njàqare yi àddina bu jege bii da doyet yi te def loolu la de nafasa allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyaama borom bi tabaaraka wa taala dina ko dàqal wëllif ko dàqal ko mu sori ko ab njàqare bu rëy ci njàqare yu bari yawmal qiyaam yi bésu taxawaay ba mu ne wa man yassara ala mu'sirin képp ku woyofalal yombalal koo xam ne daa nekk ci xat-xat ci ay jafeñ-jafeñ nga yombalal ko kay ka def lool yassara allahu alayhi fi dunya wal axira borom bi dina ko yombalal mbiram ci àddina gu doye di jiite gaaw a jeex ak alaaxira waaw wa man satara musliman te képp ku suturaal ab jullit muur ko mbalaanum sutura kooku de satarahu fi dunya wal axira borom bi dina ko suturaal addina gii mu nekk waaye ak alaaxira gëm jëm waaw wallahu te yëg ne borom bi tabaraka wa taala fi awnil abdi day nekk ci taw di dimbali jaamam maa ja kaana fekk al abdu jaam boobee fii awni axiihi mu ngi nekk ci ndimbalul mbokkam waaw fekk jaam bee ngi dimbali mbokkam loolu mooy dalil bi dina mat preuve bi dina leer këne borom bi mu ngi nekk di ko jàppale di ko dimbali mu ne waman salaka tariqan képp koo xam ne soobu na aw yoon yaltamisu fiihi di lamb ca yoon woo wële di fa ut di fa sàkku ilman xam-xam oh sahalallahu lahu biha tariqa borom bi dina ko ci yombalal ca lool la jaare ko ca la mu def tariqan aw yoon ilal jannati woo xam ne moo koy yóbbu ya aljana bam ne ca dafañ dugg ci biir mu dugg ci biir aljana ji loo mu ne wamañ tamaata du dajaloo de xawmun ay ñoñ ay nit fii baytin ci benn nit min buyutillahi ci néegu yàlla yi ta'ala mu kawe muy jàkke yi kenn du daje ay nit duñu daje ci jàkk benn ci néegu yàlla yi na lañ fa nekk mooy di jàng kitaaballahi téereb yàlla bi muy alquran wa yatadaarasuunahu di ko jàngalante waaw seen biir kii dafay erreur kii di ko koy wala di ko fa jàngal am yu ñu koy xamal wala yu nin lañ koy jànge waaye xam-xam yi ca biir baynahum seen diggante oh illaa lu dul ñoo ñële de nazalat alayhimus sakina ñooñu ak dal borom bi day def ci seen kaw ak dal waaw wa ghashiyatuhum ba pare mu daldi leen muur yërmande seen boroom wa haffatuhumul malaa'ika malaaka yi ñëw daal leen hein entouré wërale leen allahu akbar waaw wërale leen wër leen wa zaka muy malaaka yërmande yi wa zakarahumullahu fi man inda li gën a neex nag ci lii lépp mooy borom bi tabaraka wa di leen tudd fa nga nekk ca ñoom ca almalaul ala ca la haute assemblée waaw oh la ilaha illa mu ne nag waman batta beneen information bu yenente may sar sam joxe waman batta bihi amalu koo fu koo xam ne nag ay jëfam ñoo ko yéexe ci mu dem ci ci Ah ci ci ci mbaax akub sellate ak jege yàlla kooku koo xam ne ay jëfam moo tax mu tardé mooy jëful jëf yu baax moo tax àggul am cofeelu gi yàlla am jege gi yàlla am ngërëmu boroomam képp koo xam ne moom la tax amul loolee mooy ay jëfam ñoo ko yéexal ba àggu ca na ko leer ne lam yusriqi yi nasabu waaw du ko gaawal te ngërëmu yàlla yërmande yi yàlla ah xéewalu borom bi ak cofeelu yàlla ak jege yàlla du ko ko gaawal nasabuhu askan wi ma bokk waaw ku say jëf yéexe ci jëf jege yàlla bul yaakaar ni askan wi nga bokk moo la fay transcender yëkkati la ba ca kaw yóbbu la fa du nekk sa ascenseur mu ko waaw askan kese doyut waaw rawahu mu ne xadis bii de soloo na ko muslimun al imam muslim ibn al hajjaj abul husayn rahmatullahi alayhi xadis bi xadis bu ruuj ruuj ruuj ruuj ruuj mbir boobu Allah al imaam an-Nawawi indi na ko ci al arba'iina an-Nawawiyya waaw ñeent fukki xadis yooyu ak ñaar indi na ko fa moo doon xadis numéro trente six fanweer ak juróom benn léegi nag waa xadis bii moom. est ce al imaamu muslim kese moo ko solo ñu ne la déedéet sëriñam di al imaamu ahmadu ak mbokku taalibi al imaamu abu daawud ak al imaamu tirmidi ak al imaam ibnu maaja al qazwini rahmatullahi alayhim ñoom ñi ko bokk solo al imaamu muslim ibnu al hajjaaj rahmatullahi alayhi mu ko indi ci kitaabu az-zikri waddu'aa'i wat-tawba wal-istighfaar waaw bi nga xam ne mooy toppatoo di leeral ak zikri tudd yàlla waddu'aa'i ak ñaan wat-tawba ak tuub di dellu ci borom bi tabaaraka wa wal-istighfaar ak di sàkku njéggal borom baabun buntu bi yi def fadli al-ijtimaa'i ala tilaawati al-qur'aan ngëneelu buntu biñ def di dajaloo di jàng alqur'an mu ne haddathana yahya ibn yahya at-tamimi wa abu bakr ibn abi shayba wa muhammad ibn al-ala al-hamdani wal lafz li yahya mu ne haddathana ci ñetti sëriñ la ko jële moom al-imam muslim rahimahullah mu ne haddathana nettali nañu yahya ibn yahya mu ne sama sëriñ di yahya ibn yahya at-tamimi mu yahya ibn yahya ibn bakr ibn abd al-rahman ah naysa muy rayhanatu naysabur taalibe imaamu Malik alhanzaliyu alminqariyu am nañu ne alminqari la mawlaahum alhanzaliyu en tout cas tamimi alhanzali mooy naysa mooy rayhanatu naysabur Abu Zakariya rahmatullahi alayhi wa Abu Bakr ibn Abi Shayba ak Abu Bakr ibn Abi Shayba di Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman Abu Bakr al-Wasiti al-Kufi rahmatullahi alayhi wa Muhammad ibn al-Ala al-Hamdani ak sama beneen sëriñ ci ñetti sëriñ lañ la wax muy Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamdani Abu Kurayb bokk kenn ci sëriñu juróom kutubu sitta waxoon nañ la ko moom nii ñoom la koy fàttali moom niñ ko fi gis sax daa bari teñ oh, nañ ko gis waaye gisoon nañ ko lu bare yoon moom Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamadani Abu Kurayb al-Kufi rahimahullahu ta'ala mu ne sama ñetti sëriñ yi laa ko jële waaye wal lafzu kaddu gi nga xam ne moom laa indi fii ci hadith bi nag li Yahya sama sëriñ bi ma njëkk a tudd Yahya ibn Yahya at-Tamimi moom ci boppam nag mooy al al ah moom ci boppam moom moo ko moom moo ko indi an-Naysaburi ah. kon nag mu ne qaala Yahya mu moo tax ne lii la ko waxe moom axbarana xabaare nañu mu moom axbarana la wax wa kanta ñeneen ñaari mu ne wa qaala al-aaxaraani kanta sama ñi muy Abu Bakr ibn Abi Shayba Muhammad ibn al-Ala rahmatullah alayhima ñoom ñaar dañ ne haddathana voilà mooy différence boobu lu am solo la tële da ne moom Yahya da ne axbarana ñoom ñaar ñu ne haddathana kan moo leen haddatha kan moo leen axbara mu ne Abu Muawiya muy Abu Muawiya Muhammad ibn Khazim at-Tamimi Sa'di mawlahum Abu Muawiya al-Kufi rahmatullahi alayhi an al-A'mash moom moo ko jëlee al-A'mash di Sulaymaan